al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci kon beneen chapitre muy chapitre deux cent quarante sept waaw al imaam mu ne baabu fadli xilaqi zikri wan nadbi wan nadbi ilaa mulaazamatihaa wan nahyi an mufaaraqatihaa li gayri udr kon walillahi alhamdu wal minna mu teg ci chapitre bi mu ne baabu buntu fadli xilaqi zikri ngëneelu jataayi tudd yàlla ngëneelu jataay yi nga xam ne dañ koy teg assemblée yi nga xam dañ koy def daje yi nga xam dañ koy def ngir lan xeela ko zikri mooy ngir tudd yàlla wan nag bi ak tamit di soññu nit ñi di ko euh, xemmeemloo ilaa mulazamatiha ci mu nekk koo xam ne day takkook jataay yooyee mu bañ leen a sàggane ba lu ñëw rek mu baax ah waaw moom daal lu ñëw bu amee film bu boo xam ne am na solo ci moom sax du dem déedéet wan na fii waaye di tere ann mu an mufaaraqatiha ngay tàqale ko moom ba ko diitu euh, ci luñ joyal li ghayri udrin ci loo xam ne moo ngànt des fois bu dee euh, sikkar gi gën muy julli te fi mu gëne mooy def ko ci mboolooy ci jàkka yi bu dee boobu la la sariya may yenn yoo xam ne ay ngànt yoo bu amee man nga ko faa bañ defee lan ngay xalaat comme ci leneen voilà te sikkar am na loo xam ne waxoon nañ ko bii weesu bi mu naan euh, tudd turu yàlla qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa muhdithan wa junuban wa ha'iban ba pare mu indi hadith sayyidatuna Aisha radiyallahu anha kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkurullaha ala kulli ahyaanihi loolu euh, mooy hadith mille quatre cent quarante-quatre bi nga xam ne moo doon premier hadith bi ci buntu boobu après mu tegoon hadith Mawlana Ibn Abbas mooy xam nga ni kan borom bi foofu foog naa waxoon nañu ko mais daf mal euh, dama ci am du mooy kene euh, euh, borom bi da koo def loo xam ne waxoon nañ ko si si amul benn amul temps amul bërëb amul bërëb bu muy bañ waxoon nañ la xattaa ci toilette yi comme ni maam noonu nawoy doon wax bu boobaa doo ko wax sa làmmiñ mais sa xol waaw te bu boobaa day indi mooy zikrul qalbi ak zikrul lisaan danga yooyu ñoo am ruux moom ci la dëkk ruux ci borom bi la jóge wa nafaxtu fiihi min ruuhi ruux ko borom bi la moom moom ci loolu la dëkk waaw dellu ci yàlla ci yàlla lu jóge bàkk yàlla toroxlu boroomam sant yàlla waaw euh, kanta nit ki nag bakkanam làmmiñam loolu borom bi da koo defal ngir moom mu tàggat leen ci li nga xam ne ruux ci la nekk bu ko defee ñoom ñëm ñu synchroniser muy jaamu yàlla waaye borom bi nee nañu qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaaha bakkan boobu nag ma defal doomu aadama bi qad dëgg dëgg aflaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaaha bakkan boobu nag borom bi dala koo defal ne la nag aywa léegi wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinneeg nit lu dul ngir ñu may torox di ma jaamu léegi nag yow yaa ko jaam bi yaa ko ci war a teg te lool nag tarbiya la tudd gi nga xam ne moom nga war a fexe ba lii may ngërëmu borom bi nga yar ci sa bakkan tënk ko ci gis nga boo ko defee yow xat zakkayta nafsak yow moom daal li ngay teddal màggal nga nekk nga koo xam ne tazkiya nga fóot nga setal nga sa bakkan ci lépp loo xam ne adraan takk-takk yeeg tilim tilim yeeg ak lépp lu dul yàlla waaw mais nag boo ko sàgganee mooy yow def nga contraire bi te boobaa alkande moo la ciy fekk waaw ndax ki aflaha mooy man zakkaha waaye ki torox mooy ki nga xam ne deful lool ki perte noorax si kar liñ doon wax amul temps amul lieu allahu akbar moom fépp la amul fenn foo xam ne dañ naan la fii manoo fi sikkar amul tuddu tur yàlla sa làmmiñ walla sa xol wala ñaar it ma an loolu ñetti yooyu nit ki ne bi ñetti yi manuma ci dara dara dara dara dara daa fekk moom moo ko tey wala soit mooy ku xamul dara xamul ñu xamal ko wala bu dee xam na mooy day uti ay fausse ngànt waaw ay faux alibi lay ut waaye moo gën a xam ne ñett yi manul ne manuma tudd sa làmmiñ tudd yàlla sa làmmiñ kese di gën boobaa nag sa làmmiñ kese nga koy booleeg sa xol te booy tudd turu yàlla lu bari ak sa làmmiñ day jur ci nit ki teewu xol waaw te borom bi waxoon na man maa ngi ànd ak sama jaam bi saa bu ma tuddee loolu nag amul lu ko gën a rëy waaridaat yi yiñ lay wax ciy jóge ci sikkar yépp booboo ci gën a màgg te borom bi moo ko wax ci xadiisul qudsi bu sayyidina Abu Hurayra bi gisoon nañu ko fii ci Riyaad bi waaw wa ana ma'ahu in zakarani te man maa ngi ànd ak sama jaam waaw bu ma tuddee saa boo tuddee yàlla yaa ngi am dimbalal yàlla yaa ngi am teew euh, muraqabaay sa boroom yaa ngi am dimbalu sa borom yaa ngi am assistance sa boroom yaa ngi nekk ci xadaraay sa borom loolu nag moom képp koo xam ne jàpp nga ne loolu bon man nag bon tudd naa yàlla at <laughs> foog naa ah, am na Cheikh Seydi El Hadj Omar Al Fouti radiyallahu anhu ci am na fu mu doon wax lu mel noonu euh, doon nettali mu ne benn sëriñ dafa benn taalibe daa toog at. gisul benn xar baax bu jaar ci moom quoi te pourtant mu ngi dëkk sëriñ bi di sëriñ bi di ko tàggat ci tudd yàlla mu ñëw di ko wax sëriñ bi sëriñ bi na ko yow gis nga lu gën a màgg di nekk ak sa borom mi nga xam ne moo ne wa ana ma'ahu maa ngeeg sama jaam bi jamono jëm mooy tudde yow nga nekk ci tudd yàlla boobu ba léegi lan moo ko gën a rëy waaw xiccaat ko wan ko ne loolu mooy réalité c'est pas ay mbir yu jaar sa loxo nii yu extraordinaire wax naa la loolu du mbiru nit ñu nitu yàlla yi waaw loolu bu ngeen bëggee loolu dem leen ci juyekatu film yi ak fictionniste yi gars yi defar ay fiction théâtre ñu defal leen ay fiction yoo xamante ne yooyu dina ci am waaye ñoom lool du seen affaire borom bi nag bu ko jaaralee seen loxo ngir xikma yu tax ñu nangoo ko noonu waaye nekkul jamais objectif lépp solo mooy yow borom bi ne man maa ngi yow foo ma tudde man maay jal yi su toogaayu ka nga xam ne moom mooy tudd loolu loolu doyul yii yëpp lan moo ko ëpp doole amul waaw mais boo xamul dangay ngay jàpp ne ah non c'est pas suffisant non loolu parce que loolu nit ñi duñu gis yow nit ñi lu ciy sa yoon ak yow <laughs> waaw yow eh, yow lan moo ci yoonu nit ñi ci sa tudd booy tudd sa tudd bor lan moo ci yoonu nit ñi waaw lan moo ci seen yoon tous seen yoon new ci seen yoon a ci newul waaw seen yoon da yow loo ciy xooli nit ñi kan ngay jaamu yàlla wala euh, nit ñi ngay tax ngay ngay ngay sikkar wala iyaazu billah waaw ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani loolu doyul fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin min du gisoon nañ ko 1435 loolu doyu la lool bu la doy lan moo lay doy waliyasu billah yal nañu borom bi def ulama fuqaha li wajhi tabaraka wa taala ay borom xam-xam ñu nànd diine dégg am xew xam xam ne kii sew sew yu dégg-dégg yu sew ci diine voilà kon mooy sikar amul fu mu yem amul fu muy bañ te nit ñi ki gën a bañ yàlla bu ñu la tëjee tamit jàpp la tëj la man naa tëj say cër jéng say cër say loxo say tànk man na la sax bayone waaw takk la euh, jël ab morxo takk ko sa gémmiñ gi wërale takk la takk say bët loolu lépp mën na ko waaye sa xol manu ko manu ci manu ci dara <laughs> te boobaa ngay tudd boroom bi tabaaraka wa taala ak sa xol waaw toilette wax nañ la ko fu nekk xatta sëy sax di bàyyi xel sa borom tabaaraka wa taala jamonoy acte bi di tudd yàlla mi nga xamante ne moom moo la xéewalal lii nga xamante ne boo ko defoon feneen lu xaraam ngay ngay ngay ngay ngay am bakkaar nga def ko ci lu dagan borom bi daal di la ci yoole comme li yeneen saa saa ne euh, jaam bi day faj plaisir am ñu ngi koy bindal tiyaaba saxaaba yi jàpp waaye saa saa yàq bi yaxarunaa iraba wala xaajatawo ah, ba pare ñu ko ciy fay mu ne ara aytum xanaa gisu ngeen bu doon ne da koo def kilo xaram dem bàyyi fi soxna bi ko dagan wala amul soxna waaye mu dem nekkal ko ci koo xam ne dafa xaram ci moom di sëy moom di joteek moom di am ay rapport sexuel ak moom lan moo koy fekk ndax du ci am bàkkaar ñu ne ah kay mu ne waaw kon nag tam bu ko defee foo xam ne fu dagan la da ciy am tiyaaba jamono jooju sax acte bi ngay bàyyi xel di sikkar sa borom tabaaraka wa taala ci sa xol di dellu ci moom waaw waaw symbiose boobu di am nekk googu nga xam ne ngay jaxasoog soxna si mooy nga xam ne yow sikkar googu dalay fàttali di la delloo ci sa boroom tabaaraka wa taala mi nga xam ne ci moom nga jóge waaw ci moom nga jóge te tamit dalaa bind ngir lan lim ne woon euh, ci xadiis euh, biñ doon wax sànk am na beneen ci Seydina Abu Hurayra bi mu naan sama jaam bi du jege jegelu ci man Ah, maa taqarraba ilayya abdi bi ahabbu mimma faratu alayhi sama jaam bi jegeñ jegeñewul ci man lu gën lu ma gën a sopp ci li nga xam ne moom laa ko farataal waaw boobu noonu doon na wax ne sama jaam bi nag du deñ di ma jegeñ jegeñ lu ci ay naafila ba ni ma koy bëggee bu ma ko bëggee nag sopp ko maay nekk dégg déggam ba muy dégg bëtam yi bët gisam ya muy gise waaye tànkam ya muy doxe ak loxom ya muy laale loolu mooy lan mooy du xulul de te yàlla daa dugg ci ay mbir déedéet loolu moom ku ko gëm jàppe ko noonu ta ko xam kooku yéeféer ngay doon borom bi laysa ka mithlihi shay amul dara loo xamante ne nii euh, al ittihaad ak ay yooyu déedéet al xulul daa ñëw dugg ci benn mbir borom bi déedéet laysa ka mithlihi shay dara melul ni moom waaye mooy loolu noonu nga xam ne mooy nee na jaam bi man maay nekk dégg déggam maay nekk gisam maay nekk laa lay loxoom ni muy laale maay nekk tànkam muy doxe mooy nag sëy googu ngay sëy ak soxna si dalay delloo waat ci foofu cosaan googu nga xam ne borom bi ci loolu la lay woo voilà mooy yow borom bi képp ku la gis alladina ida ru'u dhukira allah bés leen gisee rek fàttaleku yàlla waaw ndax yow sa lépp ko jug borom bi la ilaahi ngay doon sa lépp loolu nit ki buy séy soxnaam sikkar googu naka noonu soxna si tamit noonu la war a mel dugg ci sikkar jooju voilà mu bañ a nekk rek affaire yu yëgal yi ah bi scientifique na femme bi ah waa jantal na booy eh, eh, son son borom kër la après ku nekk jël ci sa moroom li nga xam ne mooy bànneex ba nga am ci moom lu dagat la waaye mooy dañ lay l'islam da lay woo nga tendre ci lu gën a kawe lool voilà nga xam ne da ngay nekk ci acte yooyu muy acte jaamu yàlla yu gën a rëy parce que jamono jooju jamono yëgadi la te jamono yi nga xam ne ci la jaamu yàlla yi gën a rëy mooy jamono yi nga xam ne yëg jamono yëgadi la waaw waaw loolu moom dafa leer nañ waaw moo tax yonent bi alayhi salaam doon wax euh, badal islaamu ghariban wa sa ya'udu ghariban fa tuuba lil ghuraba waaw wa sa ya'udu ghariban kama bada l'islam dafa tàmbalee ci tumuranke te dina delluwaat ci tumuranke comme ni mu ko tàmbale woon tuu tuuba shajaratu tuuba waaw garab googee ak texe ñeel na ñi nga xam ne bu keroogee dañuy tumuranke ànd ak moom parce jamono jooju li tax mooy ñooñu dañuy delluwaat ci xaal ba yeneen tubaab saa saa ne woon ca njaal beenu lislaam ak saxaabaan yi radiyallahu anhu te xaal yooyu ku ci nekk yaa mooy jamonoy tumuraanke nga xam ne l'islam bi ñépp ko baax presque waaw di ko xeex daanaka daal ku jóg sax am sax xalaat yaa ngi xalaat nan lañuy ñuy coup de genou l'islam tël mu daanu waaw ña ci jàpp waaw leneen saa doon na ne jamono na ñëw. ci téye ci ñëpp ci diineem kal qaabid ala al day mel ni ki nga xam ne daa ñëpp sawara wal iyaazu billah ñooñu nag euh, dañuy am payoor yoo xamante ne nii ñi dundul loolu ñoom duñu ko am waaw loolu moom daa nekk lu leer moo tax nag jamono yëgadi jooju nga xam ne mooy jamonoy sëy googu loolu nit ki bu dee da ciy rappeler boroomam di sant boroomam xadiis bi ñu wax saan Seydina Anas moo ko soloo moom ci sunanu Tirmidhi ah, ne ya'ti ala an-naasi zamanun as fihim ala diini kal-qaabidi ala al-jamr loo ne jamono dina ñëw ci nit ñi kii muñ ci ñoom téye diineem soobu wii ni ko yoneen saa salaam neewoon ak saxaabaam ki ci tënk boppam ñecci kooku day mel ni ku ñëpp safara boo xam ne xalwoon nañ koo boyal ba mu xonq cuur amatul dara lu ci ñuul li rakke mu jël ko ngëpp ko ci loxom da du baax allahu akbar allahu akbar kon loolu lu am am solo la moo tax jamono yëga di jamonoy jaamu yàlla la jamonoy profité la du jamono yi ne ah man daal ra'aytu an-naasa yaf'aluun kon naa def ni ñoom tax ne woon nañu boo ñëwee ci dëkk ñépp def yaramu neen defal yaramu neen loolu du waxu nit yàlla tere nga naan ma waxu boroom xam-xam nit ko xel waaw boo ñëwee ci dëkk ñépp def yaramu neen defal yaramu neen déedéet bu ñëpp defee yaramu neen nekkal nit sol yére waaw amul noo da ràññeeku ci biir nit après du la yàlla digle noonu yaa yol euh, euh, la diina amanu kii la kii yaa euh, bi naan yu waar yi saw aatikum war yi saa waaw nu borom bi ne man maa wàcce libaasan jàcce ay yére yoo xam ne day day day day day day day day euh, da waaw li nga xam ne mooy seen euh, cër yi waaw yaa bani adam voilà noonu la ko kaw yaa bani adam qad anzalna alaykum libaasan yuwaari sawatikum warisha waaye nag wa libaasu taqwa zalika xayr yow borom bi wàcce loolu nga naan ma gaa dañu def yaramu neen après man ma sol yére fexe leen convaincre ñu def li nga xam ne borom bi xéewal la ko wax li koy wax nee na xéewal la gum ñu defal ba pare nag muurloo ñu ku nekk ay cir am bu dee góor soloo lañ ko muurloo bu dee jigéen soloo lañ ko muurloo kon sikkar dafa nekk loo xamante ne nii amul nit ñi bu dee ki gën bon liñ doon wax jàpp na la bayone la takk la def la lu nekk sa xol manu ci accès ngay tudd sa turu borom ci li nga xam ne mooy sa xol zikrul qalb zikrul lisaan zikrul lisaani wal qalb waaw liñ doon wax nit ki buy sikkar lu bari ndax débutant yi booy door a tàmbali dañ naan la waxal ak salaam nañ te tamit boo mënee di ko wax ci kaw tamit baax na waxuñu la loo xam ne ngay déranger neen waxoon naa la keroog xadiisu yeneen saa salaam bi nga xam ne moom la Seydina Abu Muusa al-Ash'ari doon wax bi nga xam ne ci la ko doon sa alhamdulillah te moom lañ jeexaloon keroog Makkatal Mukarrama zaada Allah naa ko naan ko ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna hadis boobu 1443 ci baabu fadli dhikr wal hassi yi waxoon nañ la ne yeneen saa salaam bi ñu jógee ca xare boobu di ñëw Medina di yoon bi saxaaba yi dañ doon zikkar en mbooloo di ko wax ci kaw waaw mais nañ ko doon waxe façon bi moo jéggi dayo moo tax yeneen saa salaam mi nga xam ne mooy docteur xol yeeg yaram yi. xam ne lii man na leen a jural ay complications ci côté santé te loolu mën naa yóbbi nit ki après mu foog ne sikkar gi la daal di mere sikkar <laughs> daal di ba sikkar alors que moom moo ko teg boppam yoneen saa sallam ne yaa ayyuhan nas innakum lan tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una qariban ah, wa huwa ma'akum ah, ah, irban wala anfusikum voilà yéen nit ñi nekku ngeen di woo di dagaan di sikkar di ñaan day Euh, koo xam ne dafa tëx wala dafa sori ki ngeen di ñaan moo leen gën a jege ku jege la irbahu ala anfusikum ndànku leen seen bopp waxu leen bàyyi leen ci kar bi waxu leen bu leen wax ci kaw bon daneen irbahu mooy wàññi leen volume bi dafa foor boo xam ne da ngeen ci am problème après bu continuer loolu la leen saa sam tere mais terewul wax ci kaw parce que ci kar ci kaw moom ci boppam def na ko ñaata yoon la ko def waxoon nañ la foofu ne la Ibn Abbas ci boppam radiyallahu anhu nee na man doonu ma woon xam ne comme que ca gannaaw lañu doon nekk ne salaatul maktubaat julli juróom yi pare nañ ci ci jàkkaay yone saa sallam lu dul ne yo saxaaba yi buñ yone saa sallam sëlmoon sikkar la ñuy wax ca kaw moom mu nekk ca gannaaw di ko dégg yone saa sallam da leen na ne eh, bu leen ko rek waxu leen ko voilà waaw ak tamit lahumma lawla anta mahtadayna lool du sikkar <laughs> di delloo sa borom wala tasaddaqnaa wala sallaynaa fa anzilan sakinatan alaynaa wa sabbitil aqdaama in laqaynaa di ko wax ca kaw ba pare ba mu koy jeexal mu ne abay na sa ca kaw saxaaba yi di di rafete ci ginnaaw ah loolu dafa bari waaw wallahu taala alam du loolu la tere moo tax nit ki buy door a tàmbali di sikkar loo xam ne ci kaw la koy wax parce que euh, non seulement kaddu gi muy génne dina tax mu xaw a constant di ko dégg parce que bu dee ci suuf la koy wax loolu lu baax la mais loolu daa am stade booy àgg bu àggul foofu mën naa nekk loo xamante ne leneen a koy préoccupé day wax ci suuf dégg ay musique fee wala ay gaa yu yuy nettali ay mbir xel ma dem ci loolu amul lenn lu ñuy wax lu ko rëcc alors que bu dee mu ngi koy wax ci kaw nii loolu moom lay dégg te tamit daa bari ay ay ay ay at mooy lam nañ baa ngi wax nopp yaa ngi bàyyi xel yaram bi ba pare yaram bi yëpp di ci jëlaale waaw loolu noonu mooy day baax waaw bu yàggee di def loolu nag da koy may teewu xol muy sikkar en synchronie ànd ak syn avec synchronie ànd ak synchronie bu mu mu mu tax bu ànd ak xol beeg làmmeñ bi waaw am na nag ku nit ki àgg foo xamante ne nii bu dee mbooloo nag li gën mooy ñu koy wax ci kaw waaw parce que loolu non seulement mooy li ñu wax sànk ci kenn ki nii mooy ne moom buy wax ci kaw noonu comme di si karta ndaw ci kaw te lool mooy moo tax imaam indi buntu bii ñi baabu fadli xilaqi zikr ngëneelu jataayi zikkar yi te bu boobaa jataayu zikkar yi nañ gis ne li ko ñenn ñi di tekkee naan loolu mooy jataay yi ñuy jàngalee xadiis ak alquran da dul lool kese te loolu après la ci dugg ndax kàddu yi ñu wax du dañ cee génn de ci lañu ndax ci zikkar la bokk xadiis yoneen saa sa bu doon zikkar lu dul mooy zikkar alquran ñi koy du zikkar mooy yonent saa ñii surtout hadith yi ñëw hadith bi nga xam ne mooy bu njëkk bi muy indi bu Seydina Abu Hurayra ñooñu li ñu wax dafa leeral naññ malaaka yi ña nga xam ne ñoom lañ gis ñëw di teewe dafa am kaddu yu ñu doon wax nekkul ne alxuraan lañ doon wax ah, déedéet dafa wax ne gaa yi xam lu ñu doon def dañ ñëw borom bi laaj leen dañ ne ko yu yusabbihuunaka wa yukabbiruunaka wa ka loolu leerul yusabbihuna ko bu nee waa ji sabbahallaha mooy lan ci ci ci ci ci première li nga xam ne zahiru luy ñëw ci wax ji mooy waa ji nee na subhaanallah ida qaala subhaanallah yukabbiruna ko mu ne waa ji def na takbir yow lan nga ciy xalaat mooy euh, mu ngi jàngal xuraan xam nga yaa gën a tay doo ci bàyyi xel loolu du ñëw du mooy li njëkk ñëw sa xol sa xel mooy ne nee allahu akbar yu halliluunaka mooy lan bu ne laa ilaha illa allah wa yahmaduunaka ñu ngi wax alhamdulilah ñu ngay sant lii mooy kaddu hadis bi lii lay wax dakkantewul ak leneen yi mais lii moom dafa leer nañ waaw te saxaaba yi keroog Seydina Abu Muusa hadis suñu la doon wax mais bi ñuy kii du doon doon sikkar moom nee na ñoom allahu akbar laa ilaha illa allah lañ doon wax noonu walla di ko wax ci kaw yeneen saa sam neew leen eh si kar mbooloo baaxul di ko defandoo yéen ñëpp baaxul wala bu leen waxati ci kaw wàññ bu leen waxati ci kaw bàyyi arrêté leen déedéet dane irba wala anfusikum dal leen ak seen bopp mooy ni ngeen koy defee volume bi comme liñ la wax léegi da leen di mën na leen indi ay problème de santé après nit ki mere ci jàpp ne si kar gi mu far bako waaw moom docteuru xol yeeg dënn xol yeeg yaram yeeg yëpp alayhi salaatu wassalaam waaw loolu daa nekk loo xam ne lu leer la waaw waaw te le fait que malaaka dina ñëw ci xadis boobu insha allah buñ ciy jàng te ñi nga xam ne dañ naan non waaye bon bu dee sud fatan ñenn ñi xam ne bon loolu daa leer parce que ay kaddu la yu kabbirunaka wa yusabbihunaka wa yahmadunaka loolu dafa leer léegi ñu ne non non c'est loolu mais di dajaloo ngir loolu loolu baaxul dañ naan la ci biir xadis boobu bu ñu ñëwee dinañ gis que bien sûr que doo xam ne voulu dañoo dajaloo ngir loolu woo leen tax taxaw moo leen tax a jóg te lool dañ ciy jàng ne kon utal ko ay bés wala ay jamono yoo xam ne moom nga koy def loolu dañ koy jëli ci biir xadiis waaw loolu insha allah buñ ci agsee ci jataay bii di ñëw insha allah dinañ ci gën a taxaw kon sikkar nit ki buy sikkar ak làmmiñam di wax ci kaw da koy may bu yàggee da koy may xudurul qalbi teewu xol te loolu mooy lépp sol parce que nit du am ci non seulement ci julli ci yeneen jaamu yàlla yi lu dul am ci teewul bu demee nag loolu day dem ba xol bi ah di synchroniser wax nañ la bu dee mbooloo lañu li gën bu dee nag moom kese la léegi fekk nekk dépassé na yenn yi borom bi yëkkati na ko ndax saa buy tudd turu yàlla mu ngi nekk ci présence d'Allah borom da nga ànd ak moom day yàgg àgg stade boo xamante ne nii xol bi kese mooy waxati. waaw xool bi mooy rek mooy kii waaw bu boobaa nag mooy dina karag la meñ wi lépp loo xam ne yeneen saa saa da koo jàngale te ni ko jàngalee mooy si kar boo xam ne làmmeñ lañ koy waxe loolu mooy de toute façon kenn deful lu gën lu yoneen saa saram jàngale ak ni ko doon defee mooy mu defe ko noonee ak tamit bu dee ne day si kar foo xam ne ngir nit ñi roye ci moom waaye di répété ci moom wala it xamit ne nii lañ koy defee bu boobaa mu wax ko ci kaw bu boobaa moom sikkaru xolam day taxaw place day jëlaat lépp parce que bu boobaa yaram yu léppay sikkar bu xol bi sikkar loxo yi tànk yi biir bi nopp yi bopp bi amul benn parcel ci xolam ci yaramam lu dul ne day ànd ak xol bi di sikkar borom bi waaw di sikkar borom bi zikaru biir wa in zakarani fi nafsi zakartuhu fii nafsi daal di ñëw bu ma tuddee ci biiram ma tudd ko ci sama biir te biiru borom bi borom bi mooy biiru borom mooy la mooy borom bi ci boppam moom du nekk nekk boo xamante ne nii daa am ay cër yoo xam ne yu ñu xam la ne voilà borom bi am na lii comme jaam yi déedéet waaw laa tushabbih waaw <laughs> borom bi du du gis ma du ab yaram waaw déedéet laysa ka mislihi shay waaw kon loolu mooy mooy mooy mooy mooy bu ko defee kooku après moom zikkaram amatul fin mooy nag kooku bu àggee foofu te loolu mooy objectifu zikkar mooy dootul nekk futur dootu ko dal mooy ak dog-dog waaw xam nga nañ xadiis yi naan waa ji saa bu tuddee turu yàlla ñu ba ñu ñu ñu ñu ay ñu ñu ñu ñu ñu ñu jiw ñu ñu day mooy xarsul janna ñu daal di koy jëmbatal ay garab ca àjjana waaw mooy la nga xam ne euh, malaaka yi dañuy jekki arrêté ñu ne waaw lu tax ngeen arrêté ñu ne ah ndax kamay jëmbatal de moo arrêté moo noppi <laughs> waaw loolu am na yenn asar yenn xadiis euh, yu koy wax am na yenn xadiis yu koy wax waaye euh, mooy loolu datu dalat kii ndax kii àgg na foo xamante ne léegi moom amatul amatul waxtu te tamit mbir yi dootul day nelaw nelawam sax sikkar la Allahu akbar mooy buy nelaw day sikkar nga ma mais conscient wul wane la waaw parce que kooku fi mu àgg la xanaa Seydina Muaz waxul woon Seydina Abu Musa al-Ash'ari keroog biñ ne Yaman ne ko man de damay nelaw fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati Allah waaw oh waaw ginnaaw gi may jàppe samay nelaw comme ni nga xamante ne nii moom laay jàppe samay yàlla fay ma ci di ko yaakaar comme bu ma yeewoo taxaw di ko julli waaw kon saa boo tuddee kii loolu doo ko doonal subhaanallahu bihamdi ghurisat lahu naxlatan fil janna naxlatun fil janna boo waxee loolu ñu daal di lay jëmbatal te mille quatre cent trente neuf la ñu moom lii dootu ko dal waaw ndax moom léppam léegi day tudd yàlla waaw nit nag ci biti nii boo gisee da ngay jàpp ne waa ji moom defut dara kii <laughs> est-ce que yaa xamut <laughs> yow ci sa bopp yaa xamut waaw parce que yow zahiri nga mooy pas zahiri mazhab comme euh, Daoud non waxuñu lool mooy yow mooy koo xamante ni surface bi kese moo contrôle moo ko euh, intéressé ci nit ñi waaw loo gisul ci nit ñi apparence jàpp ne eh, amu ko déedéet boobaa yaa ngi juum de waaw loolu nit ki day àgg foofu waaw kon loolu nañ ci bàyyi xel ci bu dikk yi yi nga xamante ne zikrul lisaani nit ki buy door a tàmbali na koy bari loo xam ne surtout bu nee moom kese na koy wax ci kaw bu bañ a tamit tashwiis ñeneen yi waaw bañ a di bu dee am na kuy nelaw ci wetam na ko bàyyi xel bu dee am na tamit kuy julli ci wetam na ko bàyyi xel ku nekk mu ngi ci jaamu yàllaam amul kenn koo xam daa war a bàyyi jaamu yàllaam leen déranger ñeneen ñi ngir ñoom ñu bàyyi jaamu yàllaam ngir concentré wu ci bosam comme ña nga xam ne juhaale loolu lañ ko doon waxe doon ko wax bañ ko laaj al imaam al hafiz ibn hajar al imaam as-suyuti rahimahullah mu ngi koy nettali waaw gaa yoo xam ne gis gaa yi di sikkar ñu ñëw naan leen ci jàkk waru ngeen fee sikkar ak nangam ak nangam te loolu bari na <laughs> naan lii nii du diine wala saxul ci l'islam te dañoo war a sikkar ensemble ba pare di ko wax ci kaw après kenn jóge ne moom euh, non seulement mu ne wax mu leen di traité muy traité ñi ñi ñi tudd yàlla ay allah allah ay allah akbar allah akbar ke euh, di leen traité wal iyaazu billah ci kàddu yoo xam ne di leen assimilé yi nga xam ne mooy xaj wal iyaazu billah ba imaam al-Hafiz Hajar ba muy tontu mu ne kooku moom war nañ koo yar jàpp ko tanzir ko juge bi wala yooyu jàpp ko dóor ko duma yoo xam ne wala daan boo xam ne day justice ku mel ni moom dootu ko waxati voilà waaw ba pare kenn ki ne moom day jël alxuraan ñëw ci seen wet di jàng ca kaw ndax alxuraan borom bi waxoon na euh, bu ngeen déggee alxuraan na ngeen déglu nangeen ngeen xerewlu nga <laughs> ida quri alxuraan euh, fa am si fa fastami'u lahu wa ansitu eh, façon yu mel noonu da leen di gis ndeysaan gaa yoo xam dañuy xër diine nii mais xam-xam la amul waaw ba pare nag ñeme fit dëgëru fit waaw képp koo xam ne gis nañ luy def ak lu wuteek ñoom li nga xam ne ñoom loolu lañ jàpp ne moom lañ xam te liñ xam ci géeju xam-xam du toq sax du dara non du sax ay fragment de de wis ndox toq bu wadd dal na am yu sew yooyu di wadd amul sax ci loolu waaw ku ñëw nag ñu weer ñu wala wala la laysa bi sunna wala lii du sunna nangam nga ya axi subhaanallah nangam nangam wal iyaazu billah alors que moom moo war a jàngi moo war a teey boo gisee ñu mel noonu mbir mi yéem na la laajal nee leen mais yéen lii ngeen di def nii mën naa am dalilam ci alquran ak sunna loolu lu ko gën a rafet am nga ci droit ku mu neex nga laaj loolu mais ñëw di weddi naan lii teguwul ci diine teguwul ci lii alors que tee nga mahlan waaye gaa yooyu noonu lañ meloon waaw mooy nan ngay nekkee gis ñuy jaamu yàlla nga bëgg leen a imposer yow sa façon jaamu yàlla déedéet déedéet yow yaa ngi jaamu yàlla nekkal sa couloir yoon yi jëm ci yàlla daa bari waaw nekkal sa couloir yaa ngi jàngal jàngal sa alxuraan ñee ñu ngi toog bi allah allah akbar allah akbar allah akbar mais bàyyi leen ñu nekk ci liñ nekk kee mu ngi nekk fee di saraxe kii mu ngi dimbalee nit mais ku nekk yaa ngi ci couloir bu la jëmee ci sa borom yoonu yàlla yi dafa bari waaw qul yi sabili sama loolu lépp yoonu yeneen saa salaam la moo ko jàngale léegi yow doo ci nekk ci benn nag ne nag ñépp dañoo war a bàyyi ñu nekk daal di ñëw fekk si ma bi ma nekk sinon am nañ problème sinon dinañ xam dinañ xam dinañ xam dégg ma hakaza ya saadu tuuradul ibilu du comme ça la ñuy joxe yóbboo gëléem yi ca nanduwaay ba ñu daal di nanda nandal leen daal leen wëgg déedéet du noonu waaw déedéet fa ñuy nandale daaw du noonu waaw nit da boo boo xamul laajal waaw laajal waaw te boo jàppee ne sa àllu àgg na mooy yaa xamul dara waaw yow parce que ñoo xamante ne bu dee wàllu sharia ñoo la ci gën a taxaw yii yàlla xaraamal ñoo la ko gën a sori yi yàlla digle ñoo la ci gën a jàpp ñooñu boo gisee ñuy def loo xamante ne nii ah fëkk na sam xel Abdullah li la war mooy ñëwal nga laaj leen bul dem di leen jëw wala nga ñëw naan leen li ngeen def teguwut fenn waaw nangam ak nangam ak nangam ak nangam alors yow xamagoo ñoom li ñuy def fu mu tegu wala yow xam-xam daa dajaloo ci yow xam-xam yeneen saa salaam daa dajaloo ci yow. wala ahkaamu shar'iyya yi daa dajaloo ci yow ba nga xam atte bu nekk ak lu nekk lan la ah zalika mablaghuka min al-ilm li ngay wax moom foofu la sa xel sa sa xam-xam toll mais bu dee ku la gën yaatu xam-xam nag doo dem laaj ko li tax muy def lii bu boobaa moom itam mu leeral la te yàlla tax bañ la ne non yow jàllal déedéet loolu yow du waxu du wax du du wax parce que bu boobaa dimbaliwoo sa mbokk waaw daa bëgg a xam ñëw na am na franchise ba ñëw di la laaj lu tax. tontu ko te yàlla tax bu dee xam nga bu dee nag koo xam ne da ngaa bokk ci mbooloo ma di def noonu waaye amoo benn dalil ne ko ah dëgg yàlla laajal diw diw moom boo ko laajee moom dina la kii waaye man moom wax dëgg yàlla euh, comme que manu la ñàkk nag taqlid mooy koo xam ne yaakaar nga diineem ak kelleteem nga taqlid ko bu dee amoo yenn mooy accès yi ci xam-xam yi loolu manu la ñàkk. loolu de moo ma ci dugg moo tax ma topp ko tax xam naa ragalug yàlla ak xam-xamam léegi nag dangay dem nga laaj ko moom dina la ci leeral voilà mais bu fi asaaloo di jéem a joxe ay ay ay ay ay xadiis ay kii di damm yax ci yoo xamante ne nii xamoo ko kon liñ doon wax walillahi alhamdu wal na baabu fadli xilaqi dikr bunt bi bunt bu rëy la di wax euh, ci imam da koo samp pour wan ne loolu lu dagan la waxuma lu dagan loo xamante ne nit ki dee ci tënk sa bopp waaw dee ci tënk sa bopp wan nat bi ilaa mulazamatiha wan na yak cere an mufaraqatiha waaw boo ko fi bàyyee gars yi dañuy ñëw di kaas ñi nga xamante ne ñoom ñooy kar mbooloo ak ñi nga xam dañuy dajaloo fenn moo xam ci jàkka wala fenn di sikkar ci waxtu ñu xam ci jamono ju nekk bis bu nekk wala semaine bu nekk waaye ñoom ñi leen di gars yi dañuy ñëw di leen incar te buñ paree Ligue des champions la ñenn ñu bari ñoom di seetaane yow yaakaar nga ne sawaay <laughs> walla génn too xaw di waxtaane wala basket bi championnat NBA bi wal iyaazu billah yow ñee ñu ngi ñoom li ñuy tudd yàlla la ñuy tudd yow ngay tudd ay ay ay ay diw yoo xamante ni ci caaxaan képp lañ ne waaw jóge fa di waxtaane football bi di waxtaane làmb ja di waxtaane nàngam ji même sax bu ñu waxtaanul làmb ji waaye di waxtaane yoo xamante ne nii wal iyaadu billah yow kee ki muy tudd ak yow ki ngay tudd c'est benn la kii allah lay tudd <laughs> ña ngay wax yow kan ngay tudd caaxaankat bu mag allah bu kura nàngam <laughs> joueur tàngam wal iyaadu billah waroon nga am kersa quoi xam ne ñaar yi bokkuñ dëgg la man nga ne boo man niñ koy defee loolu xaw ma ci mais moom laa doon wax nga laajte lii daa ci gisul dalil mais nga laaj leen lii ngeen di def en mbooloo ak ni ko def waxtu wu nekk wala bés bu nekk ci bërëb bu ñu xam ak loolu lool fan ngeen ko teg. te loolu insha allah nga ne ma ah déet man nag yooyu kon foog nga leeral ma ko de <laughs> parce que man soxla naa ko ah déet da nga koy wax nii rek naan nga laaj ko waa léegi man man fay laaj naa ko <laughs> <laughs> <laughs> Ah, waaw fay loolu da ngay xaar ba bii di ñëw a ah. ndax xadis bi bu bi la doon wax sànq insha allah te buntu bi moo tax imaam samp ko di la indee xadis yoo ne mooy dëgëral loolu voilà voilà ci siira bi nag taxawoon nañ ci lu gën a yàgg bi ñuy gis xadisu Seyna Abu Muusa boobu nga xam ne moom lañ gisoon moom lañ la fàttali moom lañ mujj woon gis ci buntu ba la muy xadis mille quatre cent quarante-trois ah, ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna bi nga xam ne ci lañ jóge ca xare Xaybar loolu gisoon nañu ko walilah alhamdu yaatal ko foofu daggoon nañ ko sax def ko ci archive waaye nag loolu duñ ne gaa yee dellu leen foofu parce que comme que fii imam da koo utal bunt da koo utal yitte ba defal ko bunt te mu nekk branche bu rëy te mooy keno bu bokk ci keno yu rëy yi nga xamante ne mooy keno yi nitu riyaadu saalihiin yi nitu ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-ulaa ma'waa maskanahum mooy boobaa mooy ñëwaat ci même bu dee mën na bañ a ko noonu ñëwaat ci loo xamante ne te imaam indi na a ay hadis yoo xam ne kafa waaw li ma neex tabar doy na ngir képp koo xam ne bëgg naa am xam-xam ci lii ne loolu lu mën a nekk la te moo tax mu tudde ko ne loolu noonu baabu fadli ngëneelu bunt bi xilaqi zikri jataa yooyee te bu boobaa dinañ gis est que ñi nga xam dañ naan waaw waaw xelaqul zikri waaw waaye xelaqul zikri mooy yi nga xam dañuy jàngale alquran di tafsir di jàngale xadiis yoneen saa salaam yooyu lay wax boobu wax nañ la sànq ne loolu moom de toute façon xadiis bu njëkk bi rek wane na du loo en tout cas xadiis boobu waxul ñooñ waaw ci zahir bi waxul ñooñu après nag ñooñu ci la ñu duggaale te am na beneen xadiis boo xam ne euh, imaam Abu Hurayra wa yatadaarasuunahu yatluuna euh, kitaaballahi di jàng téereb yàlla di ko jàngal di ko jàngalante loolu boobu mën naa dugg mais bii li mu wax daa leer nañ yaltamisuuna mu ne gaa yooyu bokk eh, yusabbihuuna ka wa yukabbiruuna ka wa yahmaduuna ka wa yumajjiduuna ka loolu moom de toute façon ay kaddu la yu ñu xam waaw yusabbihuuna ka mooy ñu naan subhaanallah mu leer nañ <laughs> waaw loolu insha allah kon bu boobaa mooy buntu bi loolu yow li ngay laaj ak li ñu naan nga laaj gaa yi loolu mooy boo dégloo buntu bi walla nga liir ko mooy war nga am li nga xamante ne nii mooy réponse ci ñi nga xam ne ñooy doxale yooyee te mu jaaxal ñenn ñi waaw waaw dëgg nag boo ko bëggee am da ngay ànd ak objectivité amul bon man dégg naa sëriñ di wax non non loolu la la Seydina Ali doon wax radiyallahu anhu ma ne dëgg kenn du ko xame ci ay guur guur yàlla yooyu samp ba pare ne dëgg ci ñoom rek lay génn déedéet dëgg ngay teg muy sunnaa yoneen saa alquran sunna waaw jeex na képp ku dëppook moom waaw kookoo nekk ci dëgg képp ku dëkkoo la moom kooku duñ fi dëgg jamono jooju jeex na waaw te man nag yéemu naa ci ñoo xam ne foo ñu nekk naan zahiru ka yaay waruñoo di di di di bàyyi zahiru hadith yi di dem ci ta'wil alors que ñu ñëw ci hadith yi mu leer nañ ñu bëgg ñoom ñi nga xam ne ñooy woote loolu bëgg bàyyi zahir bi daal di dem ci ta'wil ñoom parce que boo tuddee hadith yi nii yusabbihunaka nga ne loolu jàngal alxuraan lay wax <laughs> jàngal hadith yoneen sa sam sawaay xam nga ne terme bi tekkiwul yow ñaa ngi bëgg bàyyi li nga xam ne moom lay tekki ñépp xam ko li gën a leer ya gën a feeñ ngir dem di ko ta'wil di ko jox beneenu at dégg-dégg boo xamante ne mën nañ ko ci dégg mais boobu sooy la voilà man nag yéemu naa ci façon yu mel noonu ndax parce que lan euh, euh, amaana ñoom wuñ ne loolu lu ñu war a def la mais bu ko xadis waxee jeex na yeneen saa salaam moo ñuy xamal suñu diine bi <laughs> jeex na walla iyaazu billah kon nag mu ngi noonu quoi léegi al imaam ginnaaw bi mu tuddee lii mu dugg nag ci côté bu njëkk bi aaya benn aaya li indi mu ne qaala allahu taala wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum suuratul kahf waaw temps yi ci lañu ne ci tafsir allégé yi ñuy partager tous les vendredis <laughs> ñu ngi suuratul kahfi allah allah foofu la ñu ne suuratul kahfi voilà mooy ci eh, àggaguñ nag wasbir nafsaka ah non fii àgg nañ ci bii weesu àgg nañ ci voilà wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi waaw borom bi ne wasbir nafsaka di wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne qaala wax na allahu borom bi nga xam ne taala bi nga xam ne moo kawe te yéegul wasbir te deel muñ di tënk di téye di tëj nafsaka sa bopp ma alladina di ànd ak ñi nga xamante ne yad'una dañuy dagaan di sikkar di jaamu rabbahum seen borom bil ghadaati wal ashi suba yëg ngoon yi yuriduna wajha nam muñu dara nag lu dul la face d'Allah mooy seen seen yéene dafa sell de waaw borom bee leen tax a jug lool ñuy def jaamu yàlla joojee waaw wala taadu ay naaka loolu ak li mu tudde buntu bi mooy baabu fadli xilaqi zikr di wane ngëneelu mais jataay yooyu borom bi bu doon amul ngëneel dina wax yonentam alayhi salaam na tëj boppam ci jataay yooyee waaw wasbir nga muñ sa bakkan ndax lool bakkan àndul bëggul yooyu yonent salaam lay waxal nii mais surtout gaa yi ci ginnaaw mooy bakkan ndax yeneen saa tam amul ñun li ñuy tudde bakkan ñun nga xam ne ay amaara bi suuf ak yooyu féetarlu yooyu doono ñoom maasum lañu borom bi moo leen ñoŋal ci lépp loo xam ne ñoom seen lépp ko ci ko borom bi la mënuñoo def lu naqar yàlla kooku taxul kooku waaye borom bi moom laa la adressé mbir mi wax tëjal sa bopp ma alladina di ànd ak di toog ak alladina na ñi nga xam dañuy dagaan di sikkar di invoquer di woo rabbahum seen boroom ci subay bil ghadati wal ashi subay ngoon yi waaw matin et soir defuñu ko lulul par désir de la face d'Allah loolu di wane kon ngëneel gi nekk kon ci xilaqi zikri mu tolloog baabu fadli lëkkalema buntu baabu fadli xilaqi zikri wan nag bi ila mulazamatihi li tax mu ne ko fas wasbir muñal sa bakkan bi ci nekk ak moom di nekk ak ñoom mooy kon ñaaxaate bi soññ nit ki ci muy takkook jataay yooyee wan nahyi an mufaraqatiha tere nit ki sori ko di ko sore di takkale ko moom li ghayri udrin tamoo udr moo tax mu ne wala taadu te jël jëllale jëmi say ay naaka say bët bu mu jël moom say bët dem anhum bàyyi wëllif leen fi di xool ñeneen ñoo xam ne mbiru àddina lañ lañ am ndax ku fi bàyyi loolu rek moom laa doon wax sànk da nga leen di ŋàññ mais yow après ba nga leen ŋàññee ba pare lan nga doon waxtaane waa ji même bu nee dane fiq la doon waxtaane fiq bi daanaka li ko ci gën yóbbu la mu nekke mooy aaraul qawmi ak tamit diw jam na giw voilà waaye moo taxit dajji na ko nangam ak nangam waaw yooyu di si percutant waaye il a percuté waaye yow moo tax keroog moo tax xanafiya yi waaye yow bañ indee seen waaye dañoo kaawu Maalik kii bi ainsi de suite loolu sawaay <laughs> waaw waaw loolu wal iyaazu billah lool ngay tëkkaleeg li nga xam ne moom la ñee di tudd muy allah la ilaha illa allah wala hawla wala quwwata illa billah ah waroo jàng fiq bi di ko jànge di ko di ko jàppe noonu quoi ay ñii waddal nañ kii ah waaw waaw nee ñemm ak yu mel noonu wal iyaazu billah boo nan ngay wax sax ak boroom xam-xam yi toll noonu di waxe façon kàddu yu mel noonu waaw wal iyaadu billah wala ngay waxtaane liñ la doon wax sànq ay ligue des champions ak yi caaxaan yooyu ndax boo ko fi baaxee temps du ay naaka anhum bu jël say détourner sa regard sa gis sa yitte sa lépp ci ñoom di yittewoo ñeneen waaw waaw moo tax nit ñi xamuñu gis nga njàng boo ko deful xam-xamul islam bii bu la ñorul wala nga bàyyi ko fi leneen nga koy jënd yoo xam ne yu ñàkk fayda waaw waaw gars yi dañuy nekk euh, du aaya boo leen di yónni wala bu ñuy gis bu leen intéressé bu ñuy firi wala boo xam ne mën na leen a utal seen njariñu àddina ak àllaaxira du ñu ko sax déglu du ñu ko faale waaye ba ñu ba ba ñu bàyyee lool ci lan lañ ne xadiis yoneen saa salaam moom yàlla tere waaw lan lañ ne ay ay ay ay théâtre wal iyaazu ay film ay làmb ji ah ay basket bi ay football xoolal wala taadu ay naaka te borom bi ne woon bul jéggi say bët ci ñi nga xam ne ñooy nekk ci sikkar waaw boo ko defee turidu zinatal xayaati dunya yi ñu fi wax ci yëpp du mbiru àddina la ngay namm mooy àddina tuur tuuru àddina gi yi nga xam ne moo gën a dëppoo bakkan moo tax mun a ko wasbir nafsa waaw jaam bi nag qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaa wax nañ ko sànq wa nafsin wa ma sawwaaha moo am wasbir nafsaka waaw fexeel tëj ci parce que bakkan du ko bëgg da fexe no fii neexul no di bañ bañ di bañ nga fexe tëgg ko ci saa bu daree xaw boo na dem mu fexe utal la benn programme ne la non foofu en plus foofu daa sori bala ngaa àgg daa boo demee tam ñu pare pare kon te ngaa toog fii rek te boo boo toogee leneen la lay def loo <laughs> waaw walla iyaadu billaah kon nag mu ngi noon quoi hadis bi nag taxawoon nañ ci bu baax imaam du tey la koy dóorandi liñ ko njëkkee gis moo doon baabu fadli du'afatil muslimiin wal fuqaraa wal xaamiliin ah ça te dit pas quelque chose y a veille si xanaa ngay fàtte woo ko chapitre 32 baabu fadli du'afati al-muslimin wal-fuqara wal-hamilin qaala allahu taala lahum wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadaati wal-'ashiyyi yuriduuna wajhahu wala ta'du 'aynaka 'anhum foofu la ko njëkkoon di taxawoon nañ ci waxoon sababu nuzul foofu dellu fa waaye indi woon na ko tamit beneen li nga xam ne baabu mulatafatil yatim wal banat wa sa'ir ad-du'afa foofu it indi woon na ko moom al imaamu mooy luñ yàgg gis la ah, ak tamit li nga xamante ne ziyaaratu ahlil xayri wa mujalasatihim wa sohbatihim yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne gisoon nañ ko kon aay bi moo tax duñ ci yàgg noonu en tout cas wax nañ la ko ak ni mu tudde bunt bi fu nekk comme al imaam al xaafidu nawawi ak tamit ah digle gi ñu dégle nga takkook ñoom tere yi nga xam ne mooy nga bàyyi ko fi di ko jéggi jël say bët leneen ëppal la doole nga daaj ko ci leneen yittewoo leneen wëllif leen bii di ñëw nag ñu daal dugg ci beneen wàllu muy côté hadis yi al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah fii nag indi na fi hadis mille quatre cent quarante sept lay tàmbalee jeexal ko hadis mille quatre cent cinquante voilà mooy bariwul quarante sept quarante huit quarante